baabu istihbaabi dhihaabi ilal ciidi wa ciyaadati almaridi walxajji walgazwi waljanazati wa naxwiha min tariqin warrujuuci min tariqin aaxar warrujuuci <coughs> min tariqin aaxar li taksiiri mawaadici alcibaada kon <coughs> ginnaaw bi ñu gisee ci téere bi ñu nekk kitaabul adab jeexaloon ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre quatre-vingt-dix-sept baabul istixaara wal mushaawara jeexaloon nañu hadith bi nga xam ne benn kott bi mu fi indi woon gisoon nañ njàngati mu doon hadith numéro sept cent dix-huit mu ne woon wa an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimunaa al-istixaarata fil umuuri kullihaa ka suurati mina al-qur'aan walillahi alhamdu tey ñu war a gis ko ni koy lëwoon avant dernier chapitre ci kitaabul adab bokk ci teggin yi nga xamante ne moom la nit sell ñi radiyallahu anhum di làmboo mooy lii muy quatre quatre chapitre quatre mu ne baabu buntu istihbaabi coob sopp azzihabi wala zahabi mooy dem ilal iidi ci iid ja iid ja mooy place ba ñuy jullee lañ ci jublu salaatul iid yi voilà fañ koy defee loolu la ci jublu mais du daa am feet benn bërëb la boo xam ne moo tudd feet <laughs> al iidu nga ak yow ngay dem ca ca bërëb boobee di feet déedéet mooy gi nga xam ne moom la nit ki di dem ci fa ñuy jullee wa iyaadatil maridi waaye feeti ku jarak ku wopp ku feebar wal xajji waaye dem aji wal ghazwi dem ci xare wal janaazati dem topp néew boo xam ne lañ koy denc wa nahwiha ak yu mel noonu nga xam ne ay jëfi yiw la min tariq boo fay dem nga jël benn yoon waaye booy mooy ale bi booy dem nga jëlwu yoon war booy dellu nag jóge foofee ci yiñ la wax ni ak yu mel noonu min tariqin aaxara nga daal di ut beneen yoon wu wuteek wa nga demoon wa nga sóobu woon ba ngay dem lu tax li taksiiri na ibaada ngir nga baril bërëb yi nga xamante ne nii ci jaamu yàlla nga nekkoon ñu mën la koo seedeel yawmal qiyaama waaw kon nag mu ngi noonu noonu la tudde bunt bi mooy booy dem ci jaamu yàlla joo xam ne dangay dem ci bërëb ba nga koy defee ah loo xam ne jaamu yàlla la nga dem ak benn yoon soobu benn yoon jël benn chemin waaye boo ñibbisi changer yoon jëlal beneen yoon voilà ngir mu bari bërëb yi nga xam ne yépp ndax booy dox gisoon nañ ci fan yële <coughs> nit ki ki nga xam ne day jëm jëm ci julli moom daa nekk ci julli voilà kon kooku noonu lool ci jaamu yàlla la bokk ba looloo taxoon ñu ne la buy dem nag kon war naa bàyyi di piisaateeg di regojuwaateeg di ciipatuwaateeg di xool yu xaraam di sàcc plaisir di di jëw ak yooyu war na ndax yonent may saa ne nit ki bu jubloo dem di julli mu ngi ci julli <laughs> ci julli la nekk kon nag mu ngi noon léegi booy dem te jàkka jàkk yooyu yow yoon wi nga jaar booy ñibbi ci jaaral weneen yoon ndax bari yoon wi nga xam ne yoonu jaamu yàlla la al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah indiwu <laughs> fi nag kon ni mu doon def côté <laughs> alquran aaya indiwu ko fi ay aaya waaye li mu indi rek mooy ñaari xadiis la fi indi muy xadis bi ñu njëkk muy xadis Seydina Jaabir ñu jële woon xadis bi ñu mujj woon gis ci chapitre bi ta moo doon benn bi muy kon xadis numéro 718 mu ne an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa kaana yawmu iidin xaalafa at-tariiq rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala qawluhu xaalafa at-tariiq yaani dahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin axar kon al imaam al haafiz an-Nawawi hadith bi di dëgëral di leeral li tax mu tudde nii bunt bi mu ne an Jaabir mu ngi jële ci Seydina Jaabir mi mu jële woon hadith bi ñu génnoon comme ni ñu ko waxee léegi radiyallahu anhu annahu qaala neena kaana nekkoon na an-nabiyyu ki nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa ta'aala solo muy rasulu rabbil alamin di yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nekkoon na ida kaana yawmu iid bu doon bésub iid la moo jotoon moo xam tabaski wala korite tariq day jaawale yoon lan mooy jaawale yoon yi al imam an-Nawawi mu ne rawahu al-Bukhari hadith bi al imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ah, ujubat zamani di xaafizu dunya amirul mu'minin al-Bukhari rahimahullahu ta'ala xaafizu sunnati rasulillah alayhi afdalu salatu wa salaam al-hujjatul alam waaw al-hujjatul alam hujjatul islam waaw allahu akbar al-Bukhari amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu moo ko solo léegi nag imaamul Nawawi mu ne ci suuf qawluhu wax ja nga xam ne moom la Seydina Jaabir wax ne xaalafa tariq ci biir xadis bi nga dégg day jaawale yoon yi mooy mu ne yaani li mu ci jublu mooy zahaba day buy dem moom yonente bi saa saam day dem fii tariqin ci yoon wa raja'a fii tariqin aaxar buy dellu mu jël soobu weneen yoon wuuteeg ba mu duggoon ba muy dem kon mu ngi noonu kon nee na rawahu al-Bukhari rahimahullah léegi laaj bi mooy est ce que moom ko solo ñu ne waaw bii moom imaamul Bukhari képp doo ko fekk ci Muwatta doo ko fekk <coughs> ci. waaw musnad imaamu ahmad doo ko fekk ci sunanul arba hatta ad-Daarimi moom solo ko rahmatullah alayhi kon al-imaamul haafizul Buxaari rahimahullahu ta'ala te benn bërëb kese la ko indi muy kitaabul iidayn baabu man xaalafa at-tariiqa idaa raja'a yawmal iid mu ne haddasanaa Muhammadun mu ne ku ñu nettal mooy Muhammad di Muhammad ibn Salaam ibn al-Faraj ah, di al-Bikandi al-Buxaari Ah, al biikandiyu al baakandiyu al wala al fiikandiyu ah, al Buxaari yi nga xam ne <coughs> moom eh, ci mbokk imaam al Buxaari yi ñoo bokkoon dëkk rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana Abu Tumayla Yahya ibn Waadih mu nekk ñu nettali xabaare ñu mooy Abu Tumayla di Yahya ibn <coughs> Waadih abu tumayl al ansari mawlaahum al marwazi al khurasani al hafiz rahimahullahu ta'ala siima woon ci siiwa woon ci abu tumayla an fulayh ibn sulayman mu jële ci fulayh ibn sulayman ibn abi al mughira rafi' ñi ne nafi' la woon dul abu ñi ne abu yahya mooy dakkantalam rahimahullah al khuzaa'i ñi ne al adawi la mawlaahum rahmatullah alayhi al madani rahmatullah alayhi kon fulayh ibn sulayman an sa'id moo ko jële li nga xam ne mooy Sa'id ibn al-Harith mu jëla ko ci Sa'id ibn al-Harith ibn Abi Sa'id ibn al-Mu'alla rahimahullah al-Qadi al-Ansari al-Madani rahmatullahi alayhi an kon moom an Jabir moom moo ko jële Sa'id ibn al-Harith ci Seydina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Zalaba ibn Ganm ibn Ganm ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami bul wax Sulami waxoon nañ taxawoon nañ ci jotaay ba ñu weesu as-Salami radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa kaana yawmu 'iidin xaalafa at-tariiq voilà kon mu ngi noonu kon hadith bii nii boo ginnaaw kon jàngat bu njëkk boobu ci taxriib bi mooy lëkkaale ma buntu bi leer na mooy yonent may saasaam bu doon dem <coughs> bisu iid muy dem ci jullikaay ba musalla ba <laughs> alxamaam <laughs> ah lañ tabax foofu masjidul xamaama ci Medina noonu nee na la musalla ji fii la woon voilà fii la yonent bi alayhi salaatu salaam allahu akbar c'est bourré dell ak jaar jaar yonent bi alayhi salaatu mooy dëkkub leer waay plein yéy yow dafa fees dell masha allah ah <coughs> léegi da doon bu doon dem bésum iid yawmu iidin idaa moo xam tabaski wala korite ñuy dem fa ñuy jullee mu jóge këram nga sallallahu alayhi wa sallam lenn ci néegu soxnaam yi di fa dem yoon wi mu jaar bi muy dem du wute day wuteeg bi nga xam ne moom la doon bi muy bi muy buy ñibbi si fa muy jaar kon nga gis loolu mooy sunnaa yonent bay saar saam te moom lañu suñu borom royloo waaw c'est pas que bon yonent bay saar saam lépp lu mu teg ak tam pour surtout loo xam ne ci jaamu yàlla la jëm xam nga yenn yi waxoon nañ la euh, wute bi am ci afaalu rasulillah waaw mooy jëfu yonent bi alayhi salaam nan la ci boroom xam-xam yi soogoo waaw yenn yi ñu ne la yi jibil li yàlla yi moom moo c'est naturel c'est nit ku nekk noonu lay doxe buy dox di yëngal loxo ak yu mel noonu yoxo yi di yëngu ak jël tànk bii di teg ci kanam beneen bi fekk si ko waaw <coughs> am yoo xamante ne nii dafa xaw a lëntu comme nelaw gi mu doon nelaw euh, bu <coughs> laata fajar bi jot euh, ak yeneen mais am yoo xam ne surtout loo xam ne moom ci jaamu yàlla li jëm defe ko noonee loolu moom day gën a dugg ci li nga xam ne mooy daa nekk di ñu wan li nga xam ne noonu defe ko noonu moo gën même bu dee duñ ne lool farata la duñ ne farata la hé léegi képp comme que yonent bi saa saam lii la doon def képp koo xam ne day demati bésu Iid wala di dem euh, ca jullikaay bi wala jàkka wala ndax moo tax Imaam An-Nawawi lii yonent bi saa saam nii mu doon fii ci bu doon dem iid noonu lay def bu doon dem makkatal mukarrama comme ni muy tege zaadahallahu sharafa hadis bi ci tegu te mooy bu mujj bi voilà pour wan na <laughs> kon moo tax imaamu Nawawi tudde buntu bi na istihbaabu dhahabi wala dhahabi ila al-iid wa iyaadati al-mariid ak booy seetu ko feebar ndax lool jëfu acte de eh, kii de jaamu yàlla la wal hajj ak wal ghazwi ak xare ji wal janaaza ak li nga xamante ne nii mooy topp am néew wa nahwiha min turuq min tariq ak yu mel noonu mooy ci jëfu yiw yi nga dem di ko def li gën mooy soppil fi nga xamante ne nii mooy aw yoon wa nga jaaroon bu ko jëlaat loolu nag mooy sunna te loolu bon boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim ginnaaw bi ñu gisee kon lëkkaale beeg bunt bi euh, <coughs> moo tax bi nga xam ne moom la am euh, ak bunt bi euh, moo tax Euh, euh, léegi euh, ñu wute nag waa léegi yonent bay saa saam lu taxoon ma doon def lool lu taxoon muy jël benn yoon buy dem buy ñibbisi du jëlaat yoon woowu mu jëlaat yeneen loolu boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bari ay wax yoo xam ne comme al imaam al hafiz ibn Hajar rahimahullah neena na man takk naa ci lu tolloog ay vingt wax waaw lu tolloog vingt wax lu ko ëpp sax waaw ci ay wax yoo xam ne mooy maanaa bi tax yonent bi alayhi salaatu doon def lool waaw waaw léegi euh, euh, euh, bokk na ci bon ci yenn yi kese boo nag fi du tudd ma yooyu boroom xam-xam yi ne loolu da ko def ngir yoon yi yoon ya muy jaar di ko sóobu ñu koy seedeel ëllëg waaw ñu seedeel ko ëllëg ndax kat borom bi tabaaraka wa taala est-ce que waxuñoon ci suur loolu maa ko wax mooy imaamul xaafis waxu ko mooy est-ce que waxuloon ci suuratu yaasin ne inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin ay douze ca suuratu yaasin suñu boroom ne inna ñun nahnu ñun de nahyi nuhyi ñooy dekkal al-mawta ñi nga xam ne dañoo faatu waaw wa naktubu te ñooy bind di enregistré ma qaddamu lépp loo xam ne jiitaloon nañ ko wa atharahum ak seen jeexitali seen trace yi waaw banu salima diyaarakum tuktab atharukum bani diyaarukum tuktab atharukum yeneen te way sa waa banu salima bokk sëy naa jaabir yi la woon radiyallahu anhu mañ bëggee toxu parce que dañoo gis ne am na ay bërëb yu nekk ci côté jàkkaay yonent bay saa saam yoo xam ne wéet na ñu ne waaye comme que ñun fi ñuy jógee di ñëw di julli si ci jàkkaay yonent bay saa saam dafa sori mais te ñoo dem benn yoon rek daal di dëkk foofu jege jàkka ja bu ko defee moom ñuy dem jàkka ji yombuñu lool te jege ñu yonent bay saa saam yëg ko ne leen ndax ndax yëgu ma ne jotewu ma ne lii ngeen bëgg ñu ne ko waaw ajal ya rasulallah ah noonu la dañoo bëgg a déménager jóge suñu quartier yi nga xam ne moom lañ dëkkee daa xaw a sori sa jumaa ji ñu ñëw comme que fi am na bërëb yoo xam ne wéet na ñu dëkkee ci wet yonent may saar saam ne leen déedéet diyaarakum tukutabu asaarukum waaw mooy ilzamu diyaarakum usbutu di yem leen ci seen kër yi sax leen fa ngeen newoon waaw seen jéego yi ngeen di def nag di ñëw ci jàkka ji dañ leen koy bindal dara waaw kon wa naktubu dara du rëcc wa nag bu ñuy bind di enregistré ma la nga xam ne qaddamu moom lañ jiital ci ay jëfa ko wax lépp moom moo tax wal tanzur nafsu maa qaddamat li ghad waaw bakkan bu ne na seet la muy jiital ngir ëllëg de waaw kon nag wa naktubu maa qaddamu wa asaarahum ak seen jeexital yi jeexital yooyu nag di dem ci fu baax loolu la booy dem ci yoon yi yoon ya dañ lay seede suuf sa ngay jaar pepp suuf yi ngay teg sa tànk wala sa oto di fa jaar dañuy seede yawmal qiyaam ne borom bi ah man goudron sàngam bii ci man la doon jaar doon teg pneu otoom ya waaw <coughs> di dem ngir jaamu la kon loolu am ñu ne looloo tax waaw wa kulla shay'in te lépp rek ahsaynaahu daal dinañ koy peeg bind ko fii imaamin ci téere mu biinin boo xam ne bu leer la am ñu ne loolu mooy xikma bi tax yonent bay sa saam doon jàllaw la yoon yi bu jaaree yu yoon buy dellu mu jaar beneen yoon am ñu ne Ah, ngir c'est pour c'est ña dëkk ci ay nit du suuf sa kese mais ngir ña dëkk ci ay jinnee ki nit te mu leen di romb ñoom itam dañuy seede waaw dañuy seede antum shuhadaa'ullahi ala al-ard nga xam ne moom la aji génn ji di jaar foofee di def ah am ñu ne c'est pour mu daal di yemale li nga xam ne mooy gëneel gi nga xam ne mooy moom yonent mi alayhi salaam nga xam ne fu mu jàpp barke ba mu fay bàyyi nit ñi di barkeelu ci ma alhamdulillah ak tamit <coughs> loolu yoon wa mu jaar mu may leen ci ba mu njëkk a jaar waaye mu bañ koo xañ weneew nawu yoon ngir ñoom itam ñu mën a am ci loolee waaye tamit yoon wa mu jaar euh, beneen euh, xikma bu boroom xam-xam yi di wax mooy ba mu mas a jaar dañuy xam ne moo fi jaar parce que moom <laughs> misk moo gënoon a neex <laughs> xet gi doon jóge ci yow moo gën a neex misk waaw moo gën a neex parfum boobu bu ko defee nit ñi man a xam ne ah yonent bay sa waaye di ko xeeñtu voilà même bu rombee dañuy xam ne fii moo fi jaar hmm? di ci barkeelu waale eh? mu nekk lu ama am solo di xeeñtu jeexitalu ku baax rawatina nag sangu mbindeef yi alayhi salaatu wassalaam léegi nag <coughs> eh? am ñu ne nag moom li tax muy def loolu mooy c'est que fa mu doon jullee bu doon dem di jullee eh, ci ndejooram la ne woon moo tax bu doon génn ci ndejooram la doon jël yoon woowu buy dellu bu doon moom la jëlaat day mel ni ku jël ci càmmoñam moo tax mu doon jaar ci yeneen yoon imaamul xaafis nag bu mu tuddee dana lii moom daa laaj <laughs> moom foog ngeen indil ma dalil boo tax moo tax ñu ne bii dëgg <laughs> waaw waaw am doon def ngir feeñal symbole l'islam bi nga xam ne mooy dem di julli di ji nga xam ne nit ñi buñ leen gisee xam ne ah yi jullit ñi am na lu ñu xewal ñu nekk te borom bi nee na woon wa man yu'azzim sha'a'ira Allah ak wa man yu'azzim hurumatillah sa rawatina sha'a'ira Allah ki nga xamante ne day màggal di réer waaw sha'a'ira Allah yi nga xamante ne mooy symbole yàlla yi waaw waaw ah, loolu danaa bokk eh, li nga xamante ne nii eh, fa innaha min taqwa al wa man yu'azzim sha'a'ira Allah fa min taqwa al-qulub te suuratul loolu daa wane bokk ci li nga xam ne mooy wane ragalug yàlla xolu ka koy def kon <clears throat> am ñu ne looloo tax ngir wane symbole boobu ayit gi mu nekk symbole l'islam loolu di ko def di génn di jaar ci yoon wi jaaraat weneen yoon muy gën feeñ ci yoon yu wute loolu la <clears throat> am ñu ne noo ngir feeñal tudd yàlla gi ndax muy dem ci yoon wi mooy surtout ay yaam yii ñu nekk nga xam ne suba insha allah mooy premier jour euh, Dhul Hijja ah muy muy samedi samedi euh, huit juin voilà ah, bu dee nag saoudia ñoom tay lañ ko def mooy vendredi sept lañ ne mooy premier jour waaye ak ay français gi waaye ñun li ñu gis mooy du loolu en tout cas ci ci ñun ci ñun suñu côté yi ay ak <coughs> farande yi mooy le huit la voilà mooy le huit juin euh, samedi mooy li nga xam ne mooy premier jour waaye ñeneen ñi jàpp le sept wal ilmu inda allah léegi kon <coughs> mooy bés yi dafa bokk ci gënee li am ci bés bi mooy di bari looy tudd turu borom bi ay ak allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar allahu akbaru kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila ak di tudd yàlla di ko sitat euh, di ko bari ay su ay <coughs> ay tudd yoo xamante ne eh, moom ngay moom ngay tudd seen boroom tabaraka wa taala waaw kon mu ngi noonu wadhkuru llaha fi ayyamin ma'dudat waaw kon nag mu ngi noonu ah kon loolu lu ama am solo la nga xam ne nit ki di ci tudd turu yàlla ñooy loolu ngir di ko feeñal takbiir yi waaw allahu akbar yi di jolli lool di ko def ci yoon yu wuute loolu daa nekk ci sunna yi nga xam ne moo tax yonent way sa sam doon ko def ngir feeñal loolu waaye am ñeneen ñu ne xikma bi mooy ngir merloo bitaa gazloo xolu naafiq yi yahuud yi buñ gisee jullit ñi nekk benn waaw di defandoo jaamu yàlla joo xamante ne akamu leen a naqari waaw ndax day wane jullit ñi quoi dañuy mer waaye xoolal jigéen ñi di génn ñii di muuru góor ñu nekk nii di kii way yow lii mooy lan ñuy protester di mer di kaccoor yi ñoom <laughs> <laughs> <laughs> kon nag mu ngi noonu le kon loolu lu am am solo am na yeneen i wax euh, euh, yoo xam ne am na ci yoo xam ne dañ ne ñoo tax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, doon ko def kon loolu bon nañ ci mën a yem yooyu voilà <laughs> waaw <coughs> am na tamit ñu ne ngir bu saraxe la ngir bu demee ci wenn yoon saraxe am ñu jox ñooñu bu demaatee weneen yoon naka noonu voilà fu mu jaar rek. comme que mooy buntub yiw bi mooy buntub mbaax moom alayhi salaatu wassalaam boo defee fu mu jaar rek ñooñu mën a profité ci moom euh, wallahu taala amam am nag ñu ne da non da koo defoon ngir bañ a raj-raj loo bi la bëggoon mu wàññeeku voilà moo tax da doon bañ a jaar fenn ñëpp xam ne jaar na fi bu ñu xamaatee ne mu fay jaar tem ñu njëkkante daal dafay bari léegi nag tax yonent bay sasaam bi utaat weneen yoon euh, euh, kon loolu daal ak yeneen ni wax ak tamit la fait beneen malaaka dañuy taxaw ci yoon yi euh, di seede di bind ñi nga xam ne ñoo fay jaar loolu day niroog bu ñu waxoon kon nag mu ngi noonee loolu lépp daal ay wax la yoo xamante ne nii moom la boroom xam-xam yi di wax am nga ne puddal yi mooy yeneen yi al imaam wax waaye dañu yem ni kon loolu lu am am solo al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala